mu ne nag te kaay ma wax la Allahu akbar loolu mooy xaalu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw moom mooy al abdul ah, muftaqir ila rabbihi moom boroomam kese la soxlaal ay mbiram doon loolu dem du ko jàmbat ci jàmbi déedéet kooku mooy ci jàngale loolu kantaa côté saxaabaan yi wax na ci tuuti mu ne même ñoom képp koo xam ne xamoon nga ci aajof yonent bi alayhi salaatu salaam te man koo faj da doon gaaw faj ko mu ne waaye yonent bi alayhi salaatu salaam loolee xaalam boobu da leen ko doon nëbb waaw ngir lan bañ leen a teg ay coono waaw moom laa doon wax jotaay bi fële fan yee ne la imaginer sëriñ yi nga xam ne leen di wax nañu diine lañ leen xamee fu ñuy ñëw fenn sonal nit waaw buñ ñëwee di commander. ñun hôtel nangam cinq étoiles lañ bëgg boo xam ne day am suite walla iyaazu billaah ñooñoo sori yonent bi alayhi salaam <laughs> ñooñu wallaahi nga xam ne fardo la ñoo am yenn lañu fu ñu dem yenn lañu waaw ba pare nag fu nekk ñu ut fa nga ne la boo xamante nii buy ñëw te lépp bu dee sax xam nga wax naa la taalibe bi moom day fexe lu mu man ak lu mu manul sax dina ko jéem ngir teral ko sëriñam loolu moo ko war waaye nag fi dina fi mu garaawe mooy sëriñ bi di exiger naan lii nag ngeen ma war a defal loolu moo garaawe waaw yeneen waaye saa saa mu ne lii lépp da leen ko doon nëbb waaw isaaran li tahammulil mashaq ngir lan bañ leen a teg li nga xam ne mooy ay coono waaw waaye wa hamlan anhum ngir mu yenu coono yooyu moom ngir moom ñoom ñu bañ a tegoo coono yooyu moom nii na mu ne waqad baadara Abu Talha hiina qaala waaw mu ne Abu Talha radiyallahu anhu nekkoon bàyyi jiit li Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu anhu ma moom gaaw na waaw ngir faj aajo yonent bi saa salaam ba nga xam ne ci la dégg kàddu yonent bi saa salaam dem ci borom ci soxnaam hadis boobu dinañ ko gis fii ah muy wax ne yonent mu ñëw ne soxna si Ummu Sulaym mu ne ko man ah, kàddu yonent bi saa salaam daal ah, ah naa ci ne daal ak xiif dal na ko de waaw waaw mooy yonent bi saa salaam daal ngir ñu def te loolu Seydina Jaabir ci boppam radiyallahu anhu daal dina koy def loolu xaalis yooyu yëpp dinañ leen gis ci bunt bii ñu nekk eh, insha allahu taala kon mu ne noonu Seydina Abu Talha def man ma yokk ci ne Seydina eh, eh, mooy xadiis numéro cinq cent vingt et mooy dernier xadis bi ñuy gis ci buntu bi moom la Imaam An-Nawawi di wax nii ci Minhaj xadis Seydina Jaabir bi nag moom la njëkk di avant mooy keroog bi ñuy defal xandax bi cinq cent ba boobu ku ci nekk ci ñoom dañoo seetlu na Yonent Yàlla saab saab dafa xiif waaw ñu dem ca kër ga waaja ni mu gën gaawe li mu gën gaawe ngir euh, daal di euh, faj loolee nga xam ne moo ko gaaral kon nag mu ngi noonu waaw mu ne nag mu ngi noon waaw léegi mu ne wakaza hadithu Jaabir wax nañ ko sànq wa sanadkuruhuma ba'da hada insha allah mu ne dinañ tudd hadith yooyu ginnaaw yi insha allah wakaza hadithu Abi Shu'ayb al ak hadith Abu Shu'ayb euh, al bi nga xam ne romboon na Abu Shu'ayb <laughs> en fait euh, Abu Shu'ayb benn kii la woon Abu Shu'ayb benn kii Euh, euh, cuistot la <laughs> mooy ku mënoon a togg la woon waaw ku mënoon a togg la woon togg yu garaaw la doon def waaw waaw moom Abu Shuayb Allahu akbar <laughs> ay ay lekk yu am am solo mooy dañ naan chef cuisinier quoi moom xeet yooyu la woon quoi xeetu chef cuisinier yooyu moom la moom la nekkoon Allahu akbar waaw mu amoon eh, eh, eh, benn ba pare amoon tamit benn booyam boo xam ne da doon defar ndawal bu mënoon a defar ndawal la waaw waaw mu ne ko defaral ma ah, benn ñam waaw boo xam ne juróomi nit bu ko defee ma mën a woo yonent bi alayhi salaam waaw invité ko ngir mu ñëw ndax kat dafa xool ci xar kanam yonent bi alayhi salaam ne amaana xiif na de waaw après nag ki la ko invité woon na ko yonent bi salaam man ngaa ñëw am benn waay bu ànd ak moom <laughs> waaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw ah bi mu ñëwee comme que moom kese lañ invité woon ah yonent bi alayhi salaam nañ ne waa ji ah ñëw ne Abu Shuayb ko Abu Shuayb <laughs> waa ji inna hadha qad ittaba'ana de ata'zanu lahu <laughs> non mais c'est extraordinaire quoi <laughs> yéen saa saam ne ko mais Abu Sa'id kii de kii de dañoo topp bi ñuy ñëw est-ce man nga koo permettre moom itam mu ñëw Abu Sa'id ne ko waaw loolu la Imaamu Nawawi kii di wax Imaamu Nawawi mooy parce que moom. absara fi wajhi nabi sallallahu alayhi wasallam al-ju'a fa da'a voilà waaw bi mu gisee loolu toogul rek naan day saan non dafa dem ci cuisine cuisinier bi te moom it ku aay la woon waaw ku mënoon a defar ay ñeex la moom Abu Shu'ayb mi <laughs> waaye mu mu wax booyam bi ne ko nag toggal ñu ndawal xulaaman xulaam joo xam ne laxaam la woon ñu mënoon a defar la mu te doon ko doon ko toppatoo di ko togg waaw benn cuistot moom la imaamu Nawawi naan euh, comme Abu Shuayb mi kon gis nga wax na la Seydina Abu Talha Seydina Jaabir Seydina Abu Shuayb euh, radiyallahu anhu ñoom ñi dañoo gis na Yonent bi alayhi salaam ah gis nañ ak ak xiif ñu daal di jóg ñu mu gën daal di koy faj kon loolu lay wax ne euh, Abu Shuayb al Ansaari te lool muttafaqun alayhi la imaamu imaamu imaamu al Buxaari yi daal dina koy solo na ko noon imaamu Muslim waaw mu ne kon nag mu ne wa ashbaahu hada kathiratun fi sahih mu ne yu mel nii saxaaba yi di def le tout ngir gis na yonent baay saa saam kan mu ngi ci euh, cooro ngir ñu teggil ko lool war rawatina xiif lool bari na voilà te bari na ci sahih bi te siiw mu ne wa kadhalika kaanu nekkoon nañ waxuma la yonent bari saa saam yu yu siru ba'duhum ba'da lenn li ci ñoom sax dañ doon ëppal ñeneen ñi soxla lenn war koo lekk ah gis sa beneen mbokk jullit bu ko kii nga bàyyi koog moom Allahu akbar ah mu ngi noonee mu ne looloo tax borom bi daal di leen tagge loolee wa qad wasafahum allahu waaw mu ne wala ya'lamu ahadun minhum darurata saahibi illa sa'a fi izalatiha voilà te amul kenn ci sahaaba yi ko doon xam aajo soxlaay keneen ci ci ñoom lu dul dina gaaw ngir daal di koy faj mu ne looloo tax boroom bi daal di leen tagge ne wa yu'fiwuna ala anfusihim wa law kana bihim xasaasa ba pare ne ruhamaa baynahum waaw bi mu leen di tagg ne ñoom dañuy ëppal ci seen kaw waaw jël loo xam ne ka soxla nañu mais bàyyi ko seen bokk même bu dee na ak ñàkk ak xiif gu metti mu leen mu leen gaaral mu ne moo tax bi daal di leen tagge na ñoom bi mu naan ak yooyu mu ne saxaaba yi ba mu ñëwee sallallahu alayhi wasallam ne mu ne nag léegi kon jàngat boobu imaamu Nawawi pare mu ne wa ma qawluhuma radiyallahu anhuma akhrajana al mu ne kanta wax ji ñoom Seydina Abu Bakar ak Seydina ne yonent way sa sam bi leen laajee ne akhrajana al li ñu génne mooy xiif mu ne wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ak waxu yonent bi alayhi salaam wala wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ana walladhi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma waat naa ne li leen génne moo ma génne mu ne fa maanaahu annahuma lamma kaana alayhi min muraqabati llahi ta'ala mooy ne comme ñoom ñoom ñaar Seydina Abu Bakr Seydina Umar radiyallahu anhuma bi ñu nekkee di nekk ñuy fuglu seen borom ci lépp wa luzumu ta'atihi waaye it wa luzumi ta'atihi ak di taqoo di saxoo di jaamu seen borom wal istixaali bi ak di soxlaal dong seen mbiru borom ak seen borom fa arada lahuma hada al ju' léegi nag ah xiis gii daal di leen di gaaral nag bi nga xam ne alladi yab'aduhuma mooy eh, rëngi da lay rëngi da lay xiif moom bu ñëwee mooy dootoo man lu bal waaw mu ne loolooyee eh, ah, ba pare am lu meen teg lu dul noonu wa yamna'uhuma min kamalin nashaati lil ibada te xiif mu <laughs> leen ñu gën sawar ci jaamu yàlla waaw wa tamaamil talazzuz biha ak tamit di matal di ci di ci bànneexu saaya ci la génne nag ah fii izalatihi ngir mag eh, eh, toxal dàq li nga xam ne mooy xiif googee nga xam ne lii nii ja eh, façon jaamu yàlla yii da leen koy da leen koy da leen koy xañ waaw nan lañ koy ci bil xuruj fii talabi sababin mubah yadfa'anihi bihi ngir sàkku loo xam ne lu teey la loo xam ne dinañ ko mën a lekk ba mu jañal leen xiif googee bañ mën a dellu ci jaamuwaat yàlla mu ne wa hada min akmal at-ta'at lii nag bokk na ci li nga xamante ne mooy gën a màgg ci jaamu yàlla yi mooy fexe li nga xam ne moo lay dimbal ndax àddina bi lenn la lépp lu fi nekk rek yow dimbal law doon pour yow ngir nga gën a mën a jaamu yàlla lépp loo xam ne nag day ñëw ngir fell jaamu yàlla jot comme xiif moo taxoon ma ne la ba euh, sum euh, sumtun wa ju'un tawilun googu xiif gu gu gu gu yàgg googu ce n'est bu lay loof wala boo xam ne day tax yow doo mën a tee concentré wu doo mën a tee bàyyi xel ci dara tellement yaa ngi xiif ba ba bay waaye daanu sonn ngi déedéet loolu jariñatul dara voilà loolu bu amee mooy nag bu boobaa utal loo xam ne moom ngay jàpp ngir man koo daqe loolee gina tax après nga gën a mën a sant ci yàlla boo jotee loolee ba pare gën a dellu ci xeetu jaamu yàlla yi nga doon def te lii mu ne bokk na ci gën a mat ci jaamukat ci jaamu yàlla yi topp yàlla yi mu ne wa ab te bokk na ci li gën a jotale ci xeet yi nga xam ne moom la jaam bi du fugloo boroomam waaw xam ne boroomam bi ko maylee moo ko teg lii ngir wan ko ne man nga maa sant neneen mooy demal nga uti loo xamante ne nii maa la koy jox ngir nga gin maa sant waaye delluwaat ci di ma jaamu te loolu ci boppam boo koy def nga xam ne ci jaamu yàlla nga ne allahu akbar mun a waqat na ha mun a dëgg-dëgg te sore na sore na kan sallallahu alayhi wa sallam ani salaati ma mudafa'atil akhbathayn tere mi nit ki di julli fekk daa safa dem toilette waaw moo xam daa war a xayta wala daa di war a tuuri ndox yenent way sa sam mooy la <laughs> salata li hadrati at-ta'am wala wa huwa la ko yenent way sa sam waxoon nee amul julli fekk ñu taaj plat bi bu dee loolu nag wax nañ la attention du rek fu ñu tegee lekk rek yow da baar yi julli ji nekk ci lekk gi déedéet bu dee ne yow sa xol daal daa takkale koog lekk gi yow woo xam ne boo ne allahu akbar yaa ngi xalaat lekk gi waaw booy léeg doo xam sax loo tari ndax lekk yi yàkkamti sëlmal ngir ko te waxtu wi jot waxtu wi du génn parce que bu dee waxtu wi day génn moom yow imagine waa joo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa yeewu <laughs> fajar la war julli mu bi dënd mu fajar jeex mais dafa yeew bu ñu yeew comme que nelaw yi daal di it mu yëkku xiif est ce que dañ naan ko bon comme que ndékki laa ji voilà yow ndékkil door a dé dañ naan ko bañ ndékki fat même bu dee xiif nga da ngay julli parce que yow yow yow boo demee di jàpp yi ñëw rek benn rakka kese nga fi mën a am loolu moom ngay def même bu dee nag xiif nga sax xel mee ngi ci lekk bi waxuñ la loolu mooy bu dee waxtu yu yaatu na boobu man ngaa tàmbalee ci lekk gi bu dee ne lekk la boo xam ne yow booy julli sa xel maa ngi wala booy jaamu yàlla sa xel mi ci lay ne demal ba faj sa loolee nga door a ñëw continuer julli ji wala nga def nga nga nga commencer julli voilà loolu lañ lay wax waaw laa salata bi hadrati ta'am wala déet wa huwa waaje nit ki yudafi'uhu al akhbasani mooy ñaari yi nga xam ne ñooy xubus yi mooy mooy mooy akhbasani moo xam xayta wala tuur ndox yi ñu ngi koy jeng waaw mooy mooy salatul xaaqini jullit koo xam ne naq baa ngi fees dell mu war a dem tuuri ndox di julli waaw kooku euh, am na fu muy toll julleen du baax waaw waaw julleen du baax <laughs> julli koo xam ne yaa ngi pressé ñu ne assalaamu alaykum rek dëdd ah waaw mais bu dee ne yàqul dara yi ndax kooku man naa dara mën naa toq ci moom ah ndax dañuy pressé di kii wa di tëbaka daal ak ak tamit di def ay ay ay ay ay yu bari loolu day yàq julli waaw ndax dafa pressé moo tax mu ne loolu euh, amul julli mu ne son yeneen way sa sam tere na euh, di xadara ci euh, yooyee di julli yooyu xew waaw lu tax ndax bakkanu nit ki bu dee lekk gi de ciy dem waaw léegi nag ngir loolu dàqal ko loolu ndax julli gi loo ci concentré wul doo ko ci am waaw xudur moom boo ko amul ci julli xusoo la nga ca ñàkk waaw moo tax yeneen saa salaam ne nit ki day julli du am ci julli gi lu dul lu dul lu dul xaaj ba di wàññi di wàññi <laughs> di wàññi ba léeg-léeg moom daanaka moom dootu ci amati dara sax <laughs> waaw kon ma mu ne waaye tere na day julli waa ji di julli sol yére boo xam ne daa am ay ay ay ay ay dessin wala yoo xamante ne yow day tax waa ji bu ko xoolee da koy préoccupé waaw moo kii julli di takk montre bi xool montre bi yéene dañ naan la xëy sa montre bi bu ko takkaa yow comme kay mënoo mënoo julli lu dul da ngay sa montre bi di xool boo teyee sa loxo bi sa dënd wala bu dee noonu ngay def wala di kii di xool heure bi rek di ne di kii loolu dañ naan la déet parce que loolu mu ngi lay détourner mu ngi lay ci julli ji waaw kon muy yépp lu tax mu ne wa ghayri dhalika mimma yushghilu qalbu waaw qalba ndax yii yépp ak yeneen yu mel ni yoo xam ne day tax xolu jaam bi di xalaat leneen di toppatoo leneen lu dul julli ji yonent bi alayhi salaatu salaam dala koo tere waaw Allahu akbar mu ne wanaha al qaadi te te tere na juge bi an al i fi haali ghadabihi wa juu'ihi wa hammihi wa shiddati farahihi te yonent bi alayhi salaatu tere na ki nga xam ne day juge la daa war di àtte tere na ko muy ju muy muy muy muy juge nit ñi di àtte fekk dafa mer waaw bu meree boo meree ñoo di la dossier neel ah non man bii ngeen seet keneen juge ko wala ngeen bàyyi bi ne ñoom wajuwaay wala juge boo xam ne dafa xiif te suba ba léegi mu ngi fi te sax jotuloo dékki parce que dossiers yi daa daaw ñëw ay cinq heures quatre heures du matin ñëw a ndékkiwul añul def nii di juge ba dix-sept heures kooku ko eh salaay arrêté li ngay def yeneen saa salaam ne déedéet kooku bu mu àttee ah. waaw parce que xiif gi man naa tax mu bâcler dossier yi du ko travailler ni mu waree du déglu nit ñu ay jugement yoo xamante ne njuumte mën na caa nekk. waaye it fekk mu préoccupé lool waaw am lu ko yitteel lool waaw ndax njàqare bu ko dal ah daa am benn mbokkam bu gaañu mais nag bon comme c'était pas euh, ya avait pas euh, ki ko waroon a seconder nekku fi te dafa génn réew mi te dossier yi daa war a am ñu ne nag kaay nga ñëw en urgence nga ñëw xelam mi yépp mu nga ca ca mbokkam mi gaañu loolu dañ naa ay déedéet yore saa saa bu dee saree la non non non non nañ aj dossier yi voilà moo gën. ñu bàyyi koo xamante ne ci xaal bi la nekk di àtte <laughs> wa shiddati farah yi waaye bu kontaan lool juge bi daal xaw ma lan lañ ko dig <laughs> waaw juge bi bennum ngandum célibataire la woon mu am nag soxna nag <laughs> ñu ne ko suba la céet gi wala bu juge bi kontaan na kontaan kooku dañ naan koy bul juge ah. saree naa la bul juge parce que yow waaw ku ñëw mu ne la xayrun xayrun na yow wax na yow yow defoo bari yow yow yow yow yow yow <laughs> déedéet <laughs> saa yow eh, arrêté <laughs> waaw mu ne wa xayri daalika mimmaa yushghilu qalbahu wa yamna'u kamaal al-fikri wallaahu a'lam mu ne yii yëpp yorete waay saa saam sànni da koo tere parce que day préoccupé xolu kookee te tamit di tere ak xalaat ak boo xam ne gu mat sëkk lay doon waaw kon nag comme que loolu la mooy yow mi nekk ci jaamu yàlla xiif gu tax day tax. dootoo mën a tee concentré wu dootoo mën a tee bàyyi xel ci li ngay def bu boobaa mooy war na nga arrêté loolu dem utiloo faje xiif googee ba mën a delluwaat ci sa jaamu yàlla sa loolu moom la ak di Seydina Abu Bakrin ak Seydina Umar radiyallahu anhuma daal di def nii <laughs> ah mu ne wa qawlu kanta wax ji yonente bi alei saatu salaam wax hmm? eh? ne leen man de waat naa ne yéen li leen génne moo ma génne mu ne fiihi jawaazu zikril insaani maa yanaaluhu min alamin wa nahwi mu ne dañ ciy gis ne lii possibilité nit ki léeg-léeg muy tudd li nga xam ne moom la moo ko jot moom la moo ko dal ci mettit ak yu mel noonu ne la ala sabili ci wa adami rida waaye nag pas mu def ko dans le de di di jàmbat ak ñàkk gërëm déedéet du loolu de bal li tasliyati wa tasabbur waaye da koy wax ngir nit ñi tamit xamal leen loolu ngir tamit euh, ñu mën a muñ waaw xam ne tamit comme que moom mii nga xam ne mooy royukaay bi lii da koy dal pour jaam ñi ñi ko àndal tamit xam ne lii bu leen dalee lii bu leen dalee bu leen yaakaar ne man damaa nekk koo xamante ne nii wala lii gaaral doomu aadama xatta maay rasulullah du ma laaya déedéet yonent bi saa saa am day xiif di feebar comme ñépp waaw di maranaan waaw di nelaw di yeewu waaw yooyu yépp yi gaaral doomu aadama yooyu da koy gaaral teg te wàññiwul ne moom mooy rasulullah mooy habibullah mooy ndawu yàlla waaw waaw day dem ci xare buñ ko dóoree benn xeec wala yu mel noonu mu nàcc comme tout le monde waaw day tëdd bi waaw nelaw bi ba julli weesu voilà waaw waaw yooyu da ngay gaaral waaw moo ci loolu la inna qul innama ana basharun mislukum borom bi na ko waxal ne jaam laa mbindeef laa comme yéen mooy ne comme que lii di ma ga li ngeen di gaaral damay gaaral kon man li ma borom bi digg ne naa leen ko wax ngeen roy ma loolu ban ngeen ko ma ngeen ko roy voilà kon ci kaw loolu la jàngal nit ñi muñ ak tamit di bàyyee mbiri seen borom comme ni nga xam ne noonu la def waaye it di ñaan sàkku ñaan ak tamit koo xamante ne nii man na dox ci loo xamante ne nii man na cee jox ba loolu deñ bu dee loo xamante ne nii yaakaar na ko te loolu ginnaaw bi nga xam ne léppam boroomam la ko bàyyi Allahu akbar waaw ne lii nii lépp fa hada kullu lii lépp nekkul lu ñu ngàññi innama dëgg-dëgg man imaamu Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne dëgg-dëgg li nga xam ne moom lañ ngàññ mooy maakaana mooy li nga xam dafa nekk eh, tashakkiyan booy li nga xam da nga koy def ngir liñ jàmb moom kay moom ah, mbir mi na ah, bi moom kay moom i eh, moom kay xiif gi moom ah non man kay mag yaay non moom kay affaire yi na waar eh, non moom kay yorom ak yooyu <laughs> ak ak ak ak ak ak ak watajazuan ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii eh, saalit waaw looloo baaxul waaw léegi nag kon mu ngi noonu waaw mooy tax Seydina Yaqub ne innama ashku bassi wa huzni ila Allah mooy wax li ma kii li dalak yu metti yooyu ba doom yi mu ne man innama dëgg-dëgg ashku damay damay jàmbat sama njàqare gu tar te yàlla haajan laysa yarfa'uha siwaaka ya rabbana yallahu yallahu waaw asku booy jàmbat jaam jàmbatal sa borom ilallahi ci yàlla xaajan ah, muy li nga xamante ne nii xaajan aajo boo xamante ne nii lay waa kenn du ko yëkkati si waaka ya rabbana yàllaahu yàllaahu waaw loolu la borom Taysiir wax radiyallahu anhu mooy loolu ci yàlla waaw loolu ci yàlla mu ne nag muy jàll imaamu Nawawi wa qawluhu sallallahu alayhi fa ana <laughs> waaw <laughs> waaw ah mu ne waat ba pare teg ci waat mu ne fii jawaazu xilf min ghayri waaw ndax da waat ne moom itam looloo ko génne mu ne loolu dañ ciy jànge ne kon nit mën naa waat te kenn neewu ko waatal waaw obligé wu te nit ki fu mu waatal dañ na ko waatal waaw mooy ngir dëgëral même bu dee ñi muy waxal xam na ne ñii ñëpp xam nañ ne dëgg la te tamit dëggal nañ ko ci lépp lu mu wax waaw léegi nag mu ne al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne Kanta bi mu ñëwee nag ñu ne ñu leen dugleen ñu dem ci benn waay boo xam ne fa ata rajulan min al mu ne wa fiihi jawaazul idlaali ala saahibi alladhi yuthaqu yuthiqu bihi kama tarjamna lahu waaw wa istitbaa'i jamaa'atun ila baytihi waaw mu ne la fait mu ne leen dugleen <laughs> ñu jóg mu dem ci benn góor mu nekk ci lamsaar yi mu ne loolu dañ ciy jànge lan que possibilité hein dem ngir nga am benn aajo ci koo xamante ne nii sa ànd doola sa xame la boo xam ne am nga ci moom yaakaar waaw ak tamit am ñoo xamante ne dañ fay yóbbu da ngay fay ànd ak ñoom bu dee ne wóoru nga ne ñoom kookee dina gërëm loolee mooy boo la gisee ak ñoom dinañ gërëm xam nga hadith biñ la wax sànk bu Abu Shu'ayb bi <laughs> ab euh, nettali Abu Shu'ayb bi parce que du Abu Shu'ayb bi ci boppam moo ko nettali voilà euh, du Abu Shu'ayb moo ko nettali ki nettali xadiis boobu mooy Seydina euh, Abu Mas'ud ah, Uqba ibn Amr al-Badri yu moo ko nettali xadiisu Abu Shu'ayb boobu xam nga Abu Shu'ayb sànq dégg nga yeneen suma alay saa salaam waa ji ànd ak moom bi bi parce que Abu Shu'ayb daa gis ne yeneen saa salaam xiif na mu ñëw ne borom euh, booyam bi nga xam ne euh, kii la euh, lakkatu yàpp la defarkatu yàpp bu baax la <laughs> ne ko nag waajalal ma palaawu cinq personnes voilà Abu Shuayb mi moom ab <laughs> ab patron li niru <laughs> ñëw ci yeneen ci ay saat sax xam nga mu lay sam amul woon moom ku ko liggéey même bu deen amoon na tooli tàndar ba amoon na ay ay ay ay yu baax waaw waaye amul woon booy kii rek amoon na moom la xam waaw mu ne ko defaral ma juróomi plat loo xam ne juróomi nit mën nañ cee lekk daal loo xam ne lekk juróomi nit mais rek may saa saa waa ji ko àndoon ak moom bi ñëwee dafa laaj boobu da ah waa ji ànd ak moom neew bu ñëwa parce que man lañ invité daw demal toog fee déedéet <laughs> ko mais sa waay wuñ la ah, man lañ invité daa bàyyi bi ñëw mu ne waa ji ah inna hada qad tabana de atazanu lahu mais ci image yeneen saa saa saam ne ko kii de dañoo daa àndoon ak ñun ah est-ce que jox nga ko ndigal ngir mu ñëw ànd ak ñun ci euh, dugg fekk si euh, <laughs> li ñu invité mu ne ko naan <laughs> kii da laaj parce que ah da nga gis xew-xew boobu dafa laaj alors que bii nii dafa ne ñoom Seydina Abu Bakar Seydina Umar jógle ñu dem ci kër Seydina Abu Haytham te laajtewul ba mu demee. Abu Haytham bi mu ñëwee neewu ko ah est-ce que bëgg nga ñaar ñii ñu ñëw ñu ñu toog ak man non parce que xam na ni kooku moom xam na ni kii moom gërëm na ku mu baax na waaw. Abdullah ne nit ki bu dee ne am na mbokkam moo xam ne moom bañul lool bu ko invité mu am ku mu àndal xam na ne diw yi mu àndeek moom dina ko gërëm léegi sax mu mu kontaan yii saa waay indil nga koo xam ne man waa ji bu yow yow saa foo nekkoon. non yow daal yow yow rek laa mën a yaa yaa ma ko mën a indil man sa waay mii mënuma koo gis dama koy woo ko jot ah mooy mu kontaan ci bu dee xam nga ne diw mii may àndal foofu dina kontaan lool man jarul nga koy laaj avalam waaw lool bu nit xam ne lool jarul muy laaj permission saa su ne waaye nag bu amee sikki sàkka que ni waa ji ne na ci d'accord na def comme ni yeneen si may saa saam tamit ñaar yëpp moo ñu ko jàngal laaj waa ji ne ko ah est ce que bëgg nga kii dugg ñëw. mu ne ko waaw waaw kay moo la Imaam An-Nawawi ne comme ni ñu ko tuddee bunt bi ndax bunt bi moom moo ko tudde jawaazu istitbaa'ihi waxoon naa Imaam Muslim deful ay baab kitaab kese la kitaabul ashriba Imaam An-Nawawi moo def moo tax liñ naan lenn ci suraax yi moom mii la moom boo ci gën a siiw la am na ñeneen ñu def waaye boobu boo xam moo gën a siiw jawaazu baabu jawaazu titbaa'ihi sàkku ànd ak ghayrihi keneen ilaa daari man yasiqu bi ridaahu bi daalik koo xam ne dina gërëm dina gërëm ah ah xam na ne bu ko fa indee kooku kat wóolu na ne moom dina am moom mooy du du mer te tamit du ñàkk nangu ci li nga xamante ne nii moom mooy kii mu fi indi kon loolu lu ama am solo la kon nag léegi loolu la imaamu Nawawi rahimahullah taala daal di wax.